fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhim alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasmi'a wa sittatan wa sitta wa sittata wa ishruun baabu tahriimi qawlihi li muslim yaa kaafir walillaahi alhamdu wal minna ci suñu yotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent vingt cinq doon wax baabu nahyi an qawli al-insaani mutirna bi naw'i kadha benn xadis ba mu fendi woon moo doon xadis mille sept cent trente et un mu ne woon an Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu annahu qaala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaata as-subhi bil-Hudaybiyah fi ithri samaa'in kaanat mina al-layl walillahi alhamdu wal minna tey ba ci al kitaabul umuur al manhiyya anha ñu war a cent vingt six al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu tahriimi xaraamalu qawlihi wax ju nit ji di wax naan li muslim di wax mbokk jullitam naan ko yaa kaafir yow bu bon mi nga noon ah loolu xaraam gi nga xam ne moo nekk ci quand même di adressé di wax ak sa mbokku jullit naan ko yéeféer bi waaw gravité bi nga xam ne moo nekk ci loolu wane ne toolu nit ñu baax ñi nag du nu la neex ngay waxe waaw du nu la neex ngay waxe rawatina sa mbokku jullit kanam mu ne kon baabu buntu taxriimi xaram qawlihi di wax naan sa mbokk jullit naan ko yéeféer bi eh bon lii nag gisoon nañu bunt boo xam ne xawoon na niroog lii te al imaam indiwu fi laay ci kanam waaye ñaari xadiis la fi indi te ñaari xadiis yooyu am na boo xam ne romboon na te xadiis bi mu njëkk indi mook bi ci tegu tañ gisoon ko daanaka saxaaba yee wuute kese waaye daanaka li ñuy wax benn la waaw boo demee ci chapitre deux cent soixante six baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq waaw boobu ñu nga ko gisa woon ca al baldatal mahrusa makkatal wa takrima euh, mooy xadis bi ne abi dar buntu boobu noonu di wax chapitre tere ŋàññ ab jullit ci loo xam ne amul xaq fii daanaka foofu noonu hadis boobu deuxième an Abi Dar moom la di ñaareel position fii bi mu njëkkandi nag boobu masuñu koo gis waaye mooy bële rek te sa saraawam sax imaamu Nawawi par exemple rahimahullah ci al-Minhaj hadis yooyu la boole saraa benn yoon te gisoon nañ ko ci yaatal ndax hadis bii mu indi par exemple ci Sahih imam Muslim mooy hadis numéro soixante bu Seydina Ibn Umar bi après bi ci tegu mooy hadith Seydina Abu Dar numéro 61 te numéro 61 bi nag moom lañ gisul mais bu Seydina Ibn Umar bi lañ gisul woon moo tax fii euh, buñ ci naree jaaraat njàngat yi c'est les mêmes même chose la bokk lu ñuy wax moo tax dañuy bu Seydina Ibn bi dañ ciy taxaw def taxrib bi ak yooyu après euh, njàngat yi euh, jàngaale tamit Seydina Abu Dar bi ne boobu it gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon al imaam al haafiz an-Nawawi du commencé hadith 1732 <coughs> mu ne an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaala ar-rajulu li axiihi yaa kaafir faqad baa'a bihaa ahaduhumaa fa in kaana kamaa qaala wa illaa raja'at alayhi muttafaqun alayhi wa an abii dharrin radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu sami'a rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu man da'aa rajulan bil kufri aw qaala aduwwallaah walaysa kadaalika illaa xaar alayhi muttafaqun alayhi xaar rajaa kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu yëndi xadis bu njëkk bi 1732 mu ne an ibni Umar mu ngi jëli ci doomu Umar ji di Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhumaa annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasuulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida bés bu waxee ar rajulu waaji li axiihi mbokkam jullit bu wax mbokk jullitam moo xam góor walla jigéen naan ko yaa kaafir é eh, sawaay yéeféer bu bon bi voilà wala benn jigéen buy woo ba ko jigéenam naan ko e yaa kaafira yéeféer bu bon bi <laughs> mu ne loolu bu ko waxee na ko leer na baa biha ahaduhuma waaw mooy ne gis nga loolu mu jame kooku dellu na ci kenn ci ñoom ñaar am na koo xam ne moo ko ci doon Allahu akbar la hawla wala quwwata mu ne fa in kaana kama qaal bu dee ne daa nekk comme li waa wax ah mooy ka wax yaa kaafir dëgg-dëgg jullit la buy nëbbu waaye yéeféer la dëgg-dëgg moom dëggu na ci moom mu ne bu dul loolu de bu demewul noonu wa illaa lu dul ka wax lu wax ja rajaat wax day dellu ci kawam day këpp ci kawam wal iyaadu billaah cey hmm? du kàddu gu <laughs> subhaanallah kon du kàddu goo xam ne gu gu gu mees la waaw du kàddu goo xamante ne nii ëpp naa woyofal mooy takfiir waaw buñ nee nii rek ah nga ne ah saa yéeféer la waaw kooku yéeféer la yéena ko dese waaw <laughs> wala nga nekk fi naan ko yow yéeféer bi yee eh, yow yéeféer bi viens ici laqatu waaw loolu dafa garaaw mu tekki xadis bi nga xam ne moo ci tego ah xadis bi nga xamante ne moom moo ci tego mu ne xadis mille sept cent trente-trois mu ne an wa an Abi Dharr ah mu ngi jële ci Seydina wawlaana Abu Dharr di Jundub ibnu Junaada waaw Jundub ibnu Junaada ci li siiw annahu kana moom radiyallahu anhu yal na borom bi tabaaraka wa daal di koy gërëm hmm? daal di kontaan ci moom hmm? lan la wax mu ne sami'a dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa koy dégg yaqulu mu nga naan Hmm? man daa rajulan képp ku woo ah, baa nag mooy aqarra mooy sax na mooy boo nee nit ki yaa kaafir faqad baa biha ahaduhuma mooy sax na ci kenn ci ñoom ñaar comme l'imam Tirmidhi ne hada hadithun hasanun sahih wa maana qawlihi baa yaani aqarr voilà walla mooy rajaat bi tilkal maqaala day dellu ci moom sax ca moom waaw wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli ci moom lay dellu waaw mu wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa fa mu jóge la cosaanoo la ko wolof di waxe waaw waaw akbar kon mu ne fële euh, mu ne dégg na leen saa saa ne man daa rajulan bil kufr ku woo benn waaye naan di ko woowe baatu giifir aw xaala mu ne ko wala mu ne ko mooy naan ko yaa kaafe yow yéefér wala naan ko yow aw qaala wala mu ne adu wallah yow noonu yàlla bi walaysa kadhalik alors que li mu wax wuute naak li am illaa lu dul xaara ali imaamu Nawawi mu ne xaara mooy rajaa mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi léegi xadis ibnu Umar bi boobu gisuñu ko woon bu mujj bii lañ gis léegi lañ njëkk a taxaw ci xadis ibnu Umar bi radiyallahu anhuma ba pare na ne muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne de abu abdillah malik ibn anas imaamu daaril hijra na ko kitaabu al ma yukrahu min al kalaam hmm? naka abu abdillah ahmad ibn hanbal daal dina koy solo naka noonu abu abdillah ah, gis nañ ko ma buxaari <laughs> muslim muttafaqun alayhi abul husayn naka noonu abu daawuda as-Sijistaani rahmatullah alayhi al-imaam al-Buxaari ko ci ñaari bërëb abwaabul iimaan <coughs> non looy wax ni maa ngi nelaw <laughs> benn bërëb kese la ko indi kitaabul adab loolu abwaabul iimaan loolu imaamu Tirmizi kitaabul adab baabu man kafara man kaffara man kaffara axaahu bi gayri ta'wiil fa huwa kamaa qaal mu ne haddasanaa Ismaaïl al-imaamul Buxaari mu ne nettali Ismaaïl Ismaaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Aamir al-Asbahi imaamu Malik moo doon nijaayam ndax sëru imaam Malik rahimahullah moo doon yaayam muy Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani moom Ismaaïl ibn Abi Uways gane àddina 139 génn àddina 200 26 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani Malik mu ne nettali woon dong Malik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari gane àddina la 93 ñii ne 94 génn àddina 179 di imaamu euh, <coughs> daaril hijrati di ngiru Maliki seen kilifa rahmatullah alayhi Abdullah ibn Dinar mu jël ko ci sëriñam di Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawla Abu Abdurrahman génn àddina la 127 am nañu ne 131 mais 127 mooy li gën a dëgër inshaa Allah an Abdullah ibn Umar moom Abdullah ibn Dinar rahimahullah mu jël ci njaatigem ndax mawla Abdullah ibn Umar la woon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza Abu Abdirrahman ah génn àddina la 74 am nañu ne 73 wallaahu ta'aala a'lam radiyallaahu anhumaa anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala ayyumaa rajulin qaala li axiihi yaa kaafir faqad baa'a bihaa ahaduhumaa mu ngi noonu léegi kanta imaam Muslim moom da leen a dajale ñaari version la ci indi daal di leen dajale mu ne kitaabul iimaan baabu man qaala li axiihi al-muslim yaa kaafir Ah, Allah Allah Allah muy kàddu yu garaaw yoo xam ne képp ku koy woyofal xamoo li ngay woyofal la la mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba hmm. mu ne nettali na ma sama sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba hmm. ah, muy Abu Bakr di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absiyu mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cents 35 rahimahullahu taala qala hadathana Muhammad ibn Bishr wa Abdullah ibn Numayr mu jël ko ci ñaari sëriñam di Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar moom dañ ko gëj gi sax Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi génn àddina la 203 wa Abdullah ibn Numayr Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah <coughs> ibn Hisham Abu Hisham al-Hamadani al-Kufi rahimahullah génn àddina 115 génn àddina 99 rahmatullah alayhima mu ne qaala wax nañu haddathana Ubaydillah ibn Umar mu Ubaydillah ibn Umar al-Umari wa Abu Usman kii ba ko Abdallah ibn Abdallah ibn Umar al-Umari boobu moom moom moom moom moom mooy da'if mais kii Ubaydillah bi tasghir ah, kooku mooy ki dëgër mooy kii Abu Usman Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' al-Qurashi Abu Usman al-Umari al-Madani gane àddina 147 génn no génn àddina 147 rahimahullahu ta'ala an Nafi' mu jël ko seen njaatige ne ñoom ñoo doon ay njaatigeem di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab bari na lu mu jëlee ci moom Abu Abdillah al-Qurashi al-Madani génn àddina 116 am na ñu ne 117 wax yi dem na sax ba ñeneen ne 118 wallahu ta'ala a'lam an ibni umara radiyallahu anhumaa gis nañ ko daal anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa kaffara ar-rajulu axaahu faqad baa'a bihaa ahaduhumaa voilà waaw idhaa kaffara ar-rajulu bu nit ki ne diw yow ka yéefir ga wala leer na kenn ci ñoom dellu na ci ñoom voilà kon xadiis baa ngi nii nii la ko al imaamu muslim ak al imaamul buxaari imaam muslim indi kon. kanta masala yi gisoon nañu ko ci hadis bi ci tegu hadis mille sept cent euh, trois mu ne waan abi dharrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man da'a rajulan bil kufr képp koo xam ne woo na benn ko baatu bi yéeféer eh, yow yéeféer bu bon bi aw wala qaala mu ne aadu wallah eh noonu yàlla bi ñëwul fii wax yow yow yow yow yow naa noonu bi yàlla bi nga doon laa wax <laughs> hein fekk yow lool nga wax walay sa kadhalika demewul noonu illaa xaara alay boobu fa ñu ko gise woon mooy fi nga xamante ne hadis euh, euh, mille cinq cent soixante waaw chapitre deux cent soixante six comme liñ la ko waxee léegi baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq imam foofu dane woon an abi darrin radiyallahu anhu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik voilà hadis bii la woon mu ne woon rawahu al bukhari ma ne la woon hadis bi muttafaqun alayhi la ba imam al hafiz ibn hajar ne hadis bi afet benn hadis kese la imam al bukhari moo ko jël xaaj ko ñaar <laughs> imam muslim ñëw indi lépp waaw kay du foofu dane sayna Abu Zar radiyallahu anhu dane dégg na leen saa salaam di wax ne laa yarmi rajulun rajula kenn du jam sa moroomu góor sa moroomu jullit wax nañ la nag amul mafhum manoo ne bu dee jigéen garaawul déedéet mooy jigéen ak góor a ci yam bil fisqi traité kenn de kàccoor kàccoor bi waaw yow kàccoor bi nga doon awil kufri wala li nga xam ne mooy ak kéefër illaa lu dul irtaddat alayhi dina dellu ci moom in lam yakun saahibuhu kadhalik bu dee ne kamu jam loolee kamuy sikk loolee di ko wax loolee demewul noonee bu demewul noonu rek ngir mi day dellu ci kawam comme un boo xam ne danaan rës ci kawam wal iyaadu wal iyaadu billah allahu akbar allahu boobu nag moo xadis bi benn la waaw moo xadis bii bu bul gis kàddu yi xaw a soppeeku tuuti nga ne eh, mais c'est pas la même chose ah parce que bee da ne laa yarmi rajulun rajulan bil fisq benn góor du daldi jam beneen góor ci kàddoog kàccoor bi wala awil kufri wala kéeféer illa irtaddat alayhi in lam yakun saahibu kadhalik lu dul day dellu ci moom bu nee ne kamu jam melul noonee nga ne mais fii nag 1733 dane waan Abi Dharr radiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu ñoo yaqul fii man da'a rajulan bil kufr képp koo xam ne woo benn waay ne ko yow ci ci aw qaala mu ne ko aduwallah waaw ludul walaysa kadhalik illa xaara alay ñu ne mooy hadis boobu c'est la même benn la imaamu Muslim moo ko indi ci terme Sayyidina Abu Dharr mu ne annahu sami'a Rasulallah jëlee ko Abul Aswad ad-Dili Ghalim ibn Amr rahimahullah muhadram rahimahullahu ta'ala ne moom moo dégg ne jëlee Sayyidina Abu Dharr mu ne dégg na ne saa sam naan laysa min rajulin ah, idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna walyatabawwa' maq'adahu mina an-nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qaala aduwwa allah walayka walaysa kadhalik billah ala alay voilà côté boobu la imam an-Nawawi indi fii mooy waman daa rajulan waaw képp ku woo benn waaye bil kufri ci kéefér aw qaala mu ne ko aduwwa allah é eh, noonam yàlla bi <laughs> waaw <laughs> walaysa kadhalik lu demoon wala xaaralay day dellu ci kaw imaamul Buxaari moo ko indi woon laysa min rajulin ah ah idda'a li ghayri abi wa huwa ya'lamu illa kafara wa man idda'a qawman laysa eh, mooy xadis bii nii benn bii la imaamul Haafiz Ibn Hajar doon wax ne xadis bii mu teg fii def ko kitaabul manaaqib baabu ba pare indi beneen wàll bi kitaabul adab baabu maa yunhaa min as-sibaab wal la'n mu ne xadis bii bi ñu génn léegi c'est la même chose voilà. parce que kitaabul adab foofu leen di côté bi soxla côté ŋàññu julli ak li nga xamante ne di ko traité naan ko yow yéeféer bi te même hadis bi la même bi même hadis bi la même càllale bi waaw imaamul Buxaari yi moo ko tas def ko ñaari hadis waaw def benn bi la bon de ko di ñaari côté quoi comme l'imam al-Hafiz na Hajar roba mu ne foofu Abu Sayyid Abu Zar ne dégg na leen saa sama no sami an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadhalik gis nga bi mu ko njëkkee indi an Abi Dar chapitre deux cent soixante six hadith mille cinq cent soixante dane rawahul Bukhari fii nii mu ne muttafaqun alayhi mille cinq cent trente-trois alors que c'est le même hadith moo tax lépp loo xam ne moom lañ ko waroon wax waxoon nañ ko foofu te yaataloon nañ ko taxaw ci bu baax walillahi alhamdu wal minna loolu moo tax euh, c'est pas di ñëwaat di waxat les mêmes masala pour même hadith kon dañ naan la dellul foofu yaa bay insha allahu taala tastafid ilman euh, insha allah xanaa lëkkaaleem ak bunt bi kese ñuy wax ñaari hadith yi mooy leer la ida qaala rajulu li axihi yaa kaafir loolu war ne xaram xaram faqad baa biha ahaduhuma képp ku ne gën waay yow yéeféer bi dina dellu dina sax ci kenn ci ñoom ñaar la lay génne ci diine même bu dee boroom xam-xam gisoon nañ ñi nga xamante ne mais kéefër goog hmm? waa ji day nekk yéeféer comme am Abu Jahlin wala nu mu demee noonu waaw waxoon nañ la ta'wila diñ ci wax mais hadis bi li mu wax daa leer waaw te loolu warula nekk loo xam ne nit ki da ko war a woyofal kon mooy le fait yeneen saa salaam ne ku ne sa mbokku jullit yow yéeféer bi day dellu ci yow loolu day wan ko lool daa xaram beneen bi man daa rajulan bil kufri aw qaala aduwallah wa laysa kadhalika illa xaara alayhi ku bi wala yàlla bi alors que demewul noon day dellu ci yow wallahu ta'ala a'lam léegi ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy chapitre trois cent vingt muy albaab asaalisu non asalaasun <laughs> non maanaam salaasun salaasu mi'a <laughs> wa sab'ata ashar wa sab'ata wa ishruun voilà baabu nahyi anil fuhshi wa bazaa'il lisaan Allahu akbar beneen bu garaaw ngi waaw <laughs> mooy ñaawu làmmiñ waaw bii moom mooy ñaaw galan nañ koo xamante ne nii fu mu wax gaa yi ay waaw kii way way kii kii fan la jógee waaw ñaawale ñaawale ko rek di seet nag nu mu gën a ñaawe mu koy waxe noonee loolu xaraam gi nga xam ne tereguñu aay nag nit ki di mel noonu quoi parce que quand même euh, làmmiñ dañ koy yar waaw làmmiñ dañ koy yar nit war naa yar boppam yar goo xam ne du lépp loo xam ne eh, dem na ci xelam hein wala toq na ci kiiwam rek da koo war a wax liñ naan waa ji sans filtre la sans filtre moom égal dof <laughs> mooy amul dara luy retenir waaw waaw kon baabu nahyi anil fuhshi wa bada'il lisan waaw mooy bunt bii day wax li nga xamante ne nii mooy tere buñ tere ñaaw làmmiñ être grossier injurieux trivial waaw obscène loolu lépp ay baati français la loo xam ne da ciy jàll moom wolof moom danaan ñaaw làmmiñ rek waaw ay diw moo ñaaw làmmiñ wa bada'il lisan ak koo xamante ne nii mooy làmmeñ wee ñaaw faaxish la waaw kaamun faaxish basi lay indi mais mooy kàdduy kanivu yi kàdduy foos li mu wax daanaka foos sax ko tane tereguñ tere nit ki di di mel noonu quoi di génn ci làmmiñam yu mel noonu Euh, fii al imaam al xaafiz an-Nawawi indiwu fi ay ay ay ci kanam ñaari xadiis la fi indi benn bi jotoon nañu ko gis jotoon nañu ko gis walillahi alhamdu wal minna te dinañ la ko fàttali léegi nga xam ne daanaka mook fi ñu gisoon léegi fàttali ko fi ñu jóge ci xadiis Seydina Abu Dar bi ñoom ñoo jegee yoon voilà mais radiyallahu an saydina mawlana Butar waaye ñu ngi ciy ñëwaat kon fii xadis bu njëkk bi nag gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna ta foofu it lañ ko gisoon waaw kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ñu indi xadis mille sept cent trente-quatre xadis mille sept cent trente-quatre mu ne an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-mu'minu bit-ta'aani wala al-la'aani wala al-faahishi wala al-badhii rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahu allah mu andil ñu xadiis bi voilà mu ne an ibni mas'uudin mu ngi jële ci doomi mas'uud radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa almu'min way ngëm yàlla ji nekkul bi ta'an koo xamante ne day jamaate rek waaw ak làmmiñam jàpp di wax ci deru nit ñi di leen dal di yàq seen der non way ngëm yàlla bi melul noonu jàpp na ne moom lim jàpp jaamu yàlla mooy saa bu xëyee mu ngi xool ñan lay wax seenu der walla iyaazu billaah yeneen saa sam ne déedéet way ngëm yàlla bi du loolu wala laan du caagante ne ki nga xam ne aw làmmiñam la yor di rëbb nit ñi rek di mudir nit ñi waaw waaw akbar waaw di mudir rek yal na yàlla rëbb diw yàlla yàlla sotil diw ci yërmandeem loolu mooy rëbb waaw yor làmmiñam rek daal di koy tawwa tal tallal ci yooyu mu ne déedéet way ngëm yàlla bi du loolu wala al nekkul ki nga xamante ne ni dafa grossier waaw waaw dafa trivial daal di ñaaw ay wax injurieux walal bari nekkul ci yoo xam ne ay waxam dafa obscène mooy wax la yoo xam ne par exemple même yoo xamante ni mooy dafa am loo xam ne day gis wax ju rafet mu ñëw ne moom du ko wax parce que moom nitu dëgg la dëgg laay wax waaw xam nga dafa am kàddu yoo xam ne après nag mooy mën nga ko waxe neneen lépp loo xam ne mën nga koo waxe wax ju rafet ju gën rafet loo xam ne nit ñi dinañu xam li nga wax te jarul ngay jaar ci digg bi loolu nga war a def wa qul li ibadi yaqulu llati hiya ahsan borom bi nee na yoreen saa sala waxal sama jaam yi nañuy wax li nga xam ne ci wax yi li gën a rafet waa ji day ñëw par exemple pëyu góor ak pëyu jigéen xam nga boo waxee lii pëyu góor pëyu jigéen kan la sofe mën ngaa toog ci waxtaan wax loolu waaw ne jigéen bu laalee pëyam wala góor bu laalee pëyam ci wàllu fiq yooyu kenn du gêné ci mbooloo mi mais boo ñëwoon ah non man moom dara fii sooy man damaa dugg quoi man damaa dëggu nit dugg dëggu waaw ñëw jaar ci boobu niñ koy wax ci wolof bi nga xam ne mooy sans filtre la bu góor beeg bu jigéen bi loolu ñépp ñooy xam ku ñépp ñooy am ñooy am gene ci mbooloo waaw ñoo xam ne waa ji boroom ñaaw làmmiñ la waaw boroom bu ñuy wax mu naan dañ ko waaye dëgg dañ koy wax xanaa du lool xanaa du tur rek xanaa kon du loxo rek nga ne xam nga ne du comme loxo yaa ko tey ndax biñ koy wax rek xam nga sa précaution yi nga jël ak yépp xam ne da ngay choqué boo ko waxee moo tax waaw ñaaw làmmiñ waaw ak yoo xamante ne nii wax ju rafet dafay ne nga bàyyi ko fi waaw xam nga ci wolof boo ñëwee benn xale wala koo xam ne <laughs> du xale sax waaw ñëw na ko di ci baayam nga ñëw <laughs> fekkoo ko fi loo koy wax eh, diw ana an sa baay mu ngi fi wala am sa papa mais imagineel nga ñëwoon na ko yow eh, am si jëkkëru yaa yow xoolal loolu mooy pourtant li nga wax dëgg la mais dafa xaw a teggi ñëwul voilà boo moywul dina am lum la xoolaade quoi mais saa yi ñane na <laughs> mooy nit dafa war a teg ànd ak jikko yu tedd yi waaw kon nekkul al fahish fahish nag en général nag bu ñu ko waxee ci arab mooy lépp la loo xamante ne dafa jëm ci wàllu sëy moom lañ doon wax léegi waaw waaw ak yu ñaaw yi rek nga xam ne day naqar ci nopp wal bari ki nga xam ne moom dafa dafa dafa ay waxam dafa injurieux dafa grossier waaw obscène waaw vraiment ñaaw quoi liñ naan lii nag moo ñëw àgg nag fa ñaaw yam kàddu yu mel nii nan la ko nit mën a waxe nga xam ne foo ko waxee képp koo xam ne mas na laa respecté masulaa dégg nga wax loolu boo ko waxee rek am na loo xam ne du wàcc na ci moom muy jullit bi du mel noonu mu ne rawahu soloona xadiis bi at-Tirmidhi al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa qaala mu ne xadiis li xadiis la xasanun bu baax xadiis bi nag na xadiis mille cinq cent cinquante cinq waaw ñu ngi ko gisawoon ca Medina ak Makka waaw zaadahum allahu tashrifa wa takrima mu doon xadis euh, chapitre bi deux cent soixante quatre baabu tahrimi la'ni al insani bi aynihi aw dabba voilà mooy waxoon nañ la sorwal xadisu euh, bi nga xam ne sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu moom buntu bi ci tegu bi ko jiitu bi ci tegu woon la mais bii foofu lañ ko xadis mille cinq cent cinquante cinq wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa al muminu taaan wala al wala al wala al mu ngi noon foofu lañ ko gise woon eh, walillahi alhamdu wal minna lépp lu waroon wax gisoon nañ ko foofu xanaa lëkkaalim ak bunt bi di wax baabu nahyi anil fuhshi tere guñ tere ñaaw làmmiñ wal badhaa wa ah làmmiñ wu poubelle waaw làmmiñ woo xamante ne nii ay way digu moo ñaaw làmmiñ te nañ waay sawaay sawaay mais mais pas bi pas bi pas bi pas bi fu mu jógee est-ce que vous avez ay daggal du dara ci moom saaga waaw ay damay nangam taan moom naanum ndox la yemale waaw loolu nag c'est très waaw lii day wane ne loolu moom daa xaram daa xaram waaw kon loolu il faut ñu ci bàyyi xel quoi léegi imaam al-Hafiz nawawi mu indiwaat beneen euh, xadiis boo xamante nii moom la ci teg mu ne te mooy bu mujj waaw akbar ñoo dafa yoo xam ne moom da nga koy dégg moom xaw da ngay choqué wu sax mille sept cent trente-cinq mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma kaana al-fuhshu fi shay'in illa shaanahu wama kaana alxayaa'u fi shay'in illaa zaanahu rawaahu tirmidiyyu rahimahu llahu ta'aala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyyu rahimahu llah mu dikkaat ak ñun ci leneen loo xamante ne bale beneen xadis mu ne wa an anas muy xadis 1735 mu ngi jële ci sayyidina mawlana anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ma kaana al fuhsh gis nga ak grossièreté la ko français di wax ñaawu glàmmiñ <laughs> parce que al fuhsh comme liñ la wax sànq boroom an-nihaaya nee na al fuhsh huwa kullu ma yashtaddu qubhu min adh-dhunubi wal ma'aasi wal ma'aasi wa kathiran ma taridu alfahishatu bi ma'na az-zina wa kullu xaslatin qabiha min al aqwal wal af'al boroom an-nihaaya comme ni ko al imaam al mubaarak fuuyi indi bi muy shara hadis yi buntu bi baabu maa jaa fil fuhshi wat tafahush ci bu sunan abu isa at-tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne boroom an-nihaaya nee na al fuhsh gis nga kàddu googu huwa mooy kullu ma yastaddu qubhu lépp loo xam ne ak mbonam ak ñaawam dafa tar mina dunubi ci bàkkaar yi wal maasi ak mooy yàlla mu ne wa lu bari nag maa taridu mooy li muy ñëw kàddu faahisha ci wàllu zina lañ ko mooy njaaloo ak lu jëm ci wàllu sëy lañ koy wax waaye wa kullu xaslatin qabiha lépp loo xam ne jikko ji ñaaw la te ñaaw ci ay wax ak i dañ koy woowe foofu boroom alqaamuus mu ne alfaaxishatu az-zinaa wa maa yastaddu qubhuhu min az-zunuub wa kullu maa nuhi maa nahaa Allahu azza wa jalla anhu waaw mu ne al alfaaxisha mooy jaxloo waaw njaaloo nga xam ne dagalul loolu la ndax dafa ñaaw waaw waaw daa nekk faaxishatan waaw waaw mu ne wama yastaddu ak li nga xam ne tar na qubuhu ak ñaawam ak mbonam ak mbonam min az-zunubi ci bàkkaar wa kullu ma naha Allah lépp loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala mi na ko waaw loolu ak wax joo xam ne wax ju grossier la <laughs> waaw loolu lépp boo xam ne vraiment day ñagas mooy wax ju ñagas ma kaana al fuhsh kon ak grossièreté gu wax ju ñaaw du nekk fii shay'in ci dara mooy lu ñaaw du nekk ci dara illa shara lu la koy ñaawal noo grossièreté lépp lu mu dugg waaw yor lan nañu ñaaw lu mu dugg da koy ñaawal da koy enlibir wa ma kaana al hayaa kantaan ak kersa du nekk fii shay'in ci dara illa zaana lu dul ne da taaral da koy jox taar allah allah bu dee kersa moom day taaral waaw moo taxoon yooyu saa saa ne alxayaau kull eh? alxayaau xayrun kull waaw gis nga eh, li nga xam ne mooy kersa léppam yiw la gisoon nañ xadiis six cent trente-cinq rifqa la yakunu fi shay'in illa zaanahu wala yunza'u min shay'in illa shaanahu gis dal wax ju dal jikko ju dal doxalin wu dal du nekk ci dara lu dul da koy rafet ak dala duñu ko rocc ci dara lu la koy ñaawal te ñaaw wax ju kii al fuhsh mooy lu rafet lañ ci rocc dal lañ ci rocc waa ji da wax mu këdd la wax la wax joo xamante ne ni c'est des paroles assassines des paroles blessantes yoo xam ne day day day day gaañ nit waaw waaw da koy wax nit vraiment pare na pare na daa mel ni ku faatu waaw day nekk ci mbooloo mi nii mais il n'est il n'est plus liñ ko wax da koy dafa ñaaw laal ko foo xam ne xaar xaarewu ko woon surtout ci mbooloo humilier ko humiliation boo xam ne daanaka bu dee oto la yor buy ñibbi boo moyul bu ngeen ko bu amul ko ko dawal boo moyul mën naa accidenté faatu ndax wax ju ñaaw ji nga xam ne moom la ko di wax waaw kon al fuhshu la grossièreté ñaaw la am la trivialité du dugg ci dara lu dul da koy ñaawal waaye kanta kersa gi lay retenir tax di la téye lekk sa laxaab gi lay tax nga bañ màmm sa bakkan bañ a màmm ci ñaaw yi moom kersa xam ne sa diggante sa borom du dugg ci dara illaa du nekk ci dara illaa zana lu dul da koy rafetal mu ne rawaahu Tirmidi mu ne xadiis bi al imaam Abu Isa Tirmidi da moo ko solo bi mu ko solowee nag mu ne waqaala mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun boo xam ne bu baax léegi laaj njëkk bi mooy iskam donc ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal na ko solo naka noonu al imaamu ibnu Maaja ah, al Qazwini ku nekk benn bërëb kese nga ko li alimamu abou isa mu ngi ko ndi abwaabul birri wassila an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi lfohshi wattafahush mu ne hadathana mouhammadu bne abdil ala as-san'aani hmm? Allahu akbar waaw ah, ah. ah, après bon mu ne nettale mouhammadu bne abdil ala as-san'aani wa ghayru waahid <laughs> muy mouhammadu bne abdil ala as-san'aani abu abdillah al-Basri génn àddina deux cent quarante cinq nekkoon siqa wa ghayr ko kenn xamu ko waaw mooy mubhamun ma fihi raawin lam yu sam mu mu muhmal mooy nag ki nga tudd nañ tuub bi mais ñi tudd noonu dafa bari te Ibro Njaay te Ibro Njaay yi bari ci dëkk bi loolu mooy muhmal mubham nag mooy dañoo moom nit ki ci boppam lañ xamul mooy kan waaw alors que Ibra Ndiaye xam nañ ne a ah, kii Ibra waxul Issa Diop waaye nag sauf que Ibra Ndiaye dañoo bari mais de moom mooy kan la ci Ibra la la wala Ndiaga la la kenn du xam mooy wa ghayru waahid waaye Muhammad ibn Abdul A'la thiqa doy na qaalu ñu ne haddathana nettali nañu Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari Abu Bakr as-San'ani mawlahum al-Yamani gane àddina cent vingt-six génn àddina deux cent onze ah, ah, ah, an Ma'mar hmm? mu jële ci Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani wa Abu Urwa rahimahullahu ta'ala as-San'ani al-Yamani al-Basri hmm? Basri Yamani San'ani gane àddina quatre-vingt-six génn àddina cent cinquante an Thabit moo jël jëlee Saabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri di euh, Saabit ibn Aslam gane àddina la 41 génn àddina 123 taalibe bi gën a mag Anas an Anas ibn jëloo ko Seydina Anas ibn Malik hmm. ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Adi ibn Najjar ansari an-Najjari Abu Hamza Dhul Uzunayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna la 90 am nañu wax balaa 93 di saxaaba bu siiw al-Basri radiyallahu anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa kaana al-fuhshu fii shay'in illaa shaanahu wa maa kaana al-hayaa'u fii shay'in illaa zaanahu al-imaam at-Tirmidhi mu ne wa fil baab rahimahullah nekk na ci buntu bi an Aïcha sayyidatu Aïcha Hmm? mu ne solo na xadis bu mel nii mu ne hada li xadisun xasanun garib mu ne xadis bi xadis la boo xam ne xasanun garib gis nga fi imaamu Nawawi andeetul garib bi wa qaala xadisun xasan kese la wax waxoon nañ la ñaari mbirama nekk mooy soit garib bi amoon na ci mais moo doyloo xasan gi wala moom nusxa yi mu yor garib boobu da cee nawul allahu taala alam ba pare mu ne la na'rifu illa min hadith Abdurrazzaq bu la nee gharib nag ça ne veut pas dire dafa wéréñ ah gharib moo loo xam ne ci benn yoon ñaari yoon lu jóge moo tax mu ne xamawuñ ko ludul ci yoonu Abdurrazzaq rahimahullah muy mel na As-San'aani ah, miñ gis ci càllale bi léegi léegi ginnaaw lii kon hadith bi hadith bi ah, dañ ciy gis ne kon lëkkaaleem ak suñu euh, buntu bi day war ne ak taral ak ñaaw lan lañ ak intégrité wane wax ci wax ci jëf ci ñaaw voilà ci loolu waaw ci loolu bu dugg ci dara lu na koy ñaawal kon mooy baabu nahyi anil fuhsh waa liy ñaawal ay loo xam ne léegi mbir moo xam ne dañ ne la comme virus la virus bu yées <laughs> lu mu dugg dina ko terrasse dina ko yàq waaw loolu nan dañ la man a waxee lii dañ koo sit non daa xaram waaw ba pare mooy àq yi ngay yor ak nit ñi ngay blessé lor jullit ni mu grave innal walladina yu'duna al na wal mu'minat bi xayri maktasabu faqad istamalu buhtanan wa isman mubina al alquran gaa yi nga xam ne ñoom ñooy lor way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi loo xam ne sàkkuwuñu ko duduñ fàggu ñooñu yenu nañ ak buur ak bu bokk ak bàkkaar bu rëy nga teg nit ñi fitna ndax sa làmmiñ wu ñaaw waaw tax ñenn ñi mënatuñoo génn ci mbooloo ndax yow la nga leen fa wax ba pare nag nga toog nag foog na yaa ci nekk sawaay sëñ bi seet atal sa bopp wala soxna si waaw wowule ko ñu naan moom yée kooku de cëy jiw waaw muy jaay pànk nag wala iyaazu billah kon mooy lii di wane ne lool dañ koo tere quoi loo xam ne lu mu dugg ñaawal lu mu dugg ñaawal lool manu baax an-nahy 'anil fuhsh wa bazaa'il lisaan ak ñaaw la meñ waaw ndox la yemale ko waaw waxoon naa la nag nañu moytu kilifa goo xam ne kilifa diine la mel noonu mooy lan nañuy ñaaw day jékki rek saaga publiquement gaa yi naan day sikkar wala yaazu jël baat yu tedd di ak zikrullah nga ñëw di ko tudde waxi kenn koo xam ne li muy waxe welawul lu dul wanewul lu dul moom ni mel mooy ak danaa ak wàcc ak torox ak ñàkk solo gu mu ñàkk solo moo tax ay waxam ñàkk solo waaw nga moom sax bu la moom tey bu la bu la bu la ŋàññee rek nga texe doo bàyyi wax lu mooy lan loo xam ne yeneen saa saa nee ci dara da koy ñaawal waaw loolu nan kon lool c'est tellement grave waaw c'est tellement grave kon loolu di wane ne vraiment loolu jikko joo xam ne bu bon la waaw waaw ñaaw la meñ waaw ah am na ñoo xam ne yow vraiment da naan ñii de quel fan lañ génne quoi waaw. wal iyaadu billah alors que Kersa. du dugg ci dara lu da koy rafetal te loolu nañ ci buntu kersa wallahu euh, taala alam kon kaw kon ci kaw nii ci leen jeexale suñu chapitre bi ñu gis ay chapitre yu gàtt la bii ni ñëw ñu daal di gis beneen chapitre insha allahu taala muy chapitre trois cent vingt-huit wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina